ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate <clears throat> ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Tabuuk ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Tabuuk <clears throat> doon gis naafiq yi muy parti boo xam ne dañ ñoon dañ ci ñëw far sote ko ci wax jañ doon wax waraloon suñu boroom wàcce woon aaya 65 ak ci suuratu tawba di suuratu baraa bim naan ba'da a'uudu billahi minash wala in sa'altahum la yaqulunna innamaa kunna naxuudu wa nal'ab qul abillahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa ta'tadiruu qad kafartum ba'da iimaanikum in na'fu an taa'ifatin minkum nu'addib taa'ifatan bi annahum kaanuu mujrimiin ñu gisoon li nga xam ne moom la ci imaam ibn Isxaaq bi ni yasaar raxmatullaahi alayhi daldi woon wax e, ñu waroon gisoon nañ li mu ci riwaaye woon waaye sanad boobu même bu dee am na ci yeneen ñu ko jokkale ñoo xam ne ci yeneen yi jële ko ci seydina abdullah ibn abbas ak ibn ibn am na beneen càllale boo xam ne jaar na ci imaam ibn umar bi sanadin saxiix te abdullah ibn daldi koy solo mu jaar ci seydna abdallah ibn umar radiyallahu anhuma <clears throat> muy wax tamit li taxoon comme ni ñu ko gise woon ñu agsi woon nag ci dernier bi bi ñu waxoon mooy riwaaya qataada muy seydna qataada ibn di'aam as-sadusiyu eh, radiyallahu anhu wa ardaa mu taalibe ibn abbaas mawlaana ibn abbaas Euh, kon euh, imaam Qataada rahmatullah alayhi dane baynan ma nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuuk wa rakiba minal munaafiqiin wa rakbun minal munaafiqiina yasiiruuna bayna yadayhi faqaalu yadunnu haadaa an yaftax an yaftaxa qusuura Ruuma wa xusuunahaa hayhaata hayhaat fattala'a Allahu subhaanahu wa ta'aala nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam ala maa qaalu. faqaala alayya bihim nafar. fada'aahum faqaala qultum kadaa wa kadaa fahalafuu maa kunnaa illaa naxuudu wa nal'ab. kon imaam Qataada ibn Di'aama raxmatullaahi alayhi muy wax li nga xam ne. <clears throat> moo tax aay bi wàcc ginnaaw yiñ gisoon ci jataay bii weesu mu ne eh, bi benn bés yonent mi alayhi salaatu salaam dafa newoon Tabuk baynama na annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk mooy ci yoon bi di dem ghazwatu Tabuk wa rakbun min al munaafiqiina yasiruuna bayna yadayhi am benn convoi ci convoi naafiqi nekk ci kanamam di jiitu ko parce que di nga ne mais lu tax ñu koy jiitu dañ naan la yonent bi alayhi salaam noonu la doon def moom bu masoon a ànd te loolu masoon nañ ko gis diñ <coughs> jógee xaybar gisoon nañ euh, xissatu xaybar ci yoon bi bi ñu ñibbi ba nu ñu biddantee que ne yonent bi alayhi salaam doon na def do léeg-léeg day nekk ci ginnaaw léeg-léeg mu nekk ca kanam léeg-léeg mu nekk pour di mën a bàyyi xel ñépp te doon na wax naan ad-da'ifu amirur rakb ki nga xam ne moo faible ci convoi bi. kooku mooy ki nga xam ne moom moom mooy bu sol bi mooy diriger convoi bi kenn du ne ah waay sawaay dafa yéex quoi nañ leen dem bàyyi ko fi na dabe non moom rythme convoi bi da doon xool ñi nga ki ci gën néew doole ci rythme am lañ doon demee voilà bu ko defee duñ bàyyi kenn gannaaw léeg-léeg mu nekk fii soon nañ ko ci sëy naa Jaabir ba <coughs> waaw ba mu doon waxtaan ak moom daan ko jaay ma sa géléem gi waaw ba Seydina Jaabir seen waxtaan woo wële comme ni ñu ko gise woon gisoon nañ ko ci yeneeni nettali walillahi alhamdu wal minna moo tax bu nee ci ginnaaw kon am na ñu ko jiitu moo ñii nag naafiq yi benn convoi ci naafiq yi da ko jiitu léegi nag ñoom xoolal ma lii rek moo naafiq yi ils sont ils sont ils sont pourris quoi <coughs> waaw ñu ngi ci yoon bi di dem Tabuk lu ñu def lu ñu def hein convoi boobu yasiruna bayna yaday di dox ci kanamam moo jiitu ko fa xaalu ñu naan ñuy waxante seen biir comme que armée bi dafa bari par ñii ñooy a nga gis groupe yi di dem naafiq nag def seenu am yenn kuréel ci naafiq yi def seenu gàngoor ci kanam naan nag yadunnu hadha an yaftaha qusuura ruuma qusuuma ruumi wa xusuuniha ha wa xusuunaha mais kii nii naan di waxante seen biir naan mais xoolal waa waa ji dafa yaakaar yeneen saa salaam la ñuy wax kat mooy façon bi mooy xooluñ ko di ko wax mais ils faut semblant <clears throat> ni ñuy waxee comme si ku leen gis doo foog ne moom lay wax. ñu naan mais kii dafa njortu yaakaar kene moom mën naa ubbi palais romain yeeg seen tata yeeg seen forteresse yi. waay hay haata hay haata waay ah waay xam ngeen ne lii sori na waay waaw ay waaw na gaa yi doon wax. <laughs> wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idan la xaasirun aya'idukum annakum idaa idaa idaa muttum wa kuntum turaaban innakum la mub'athun hayhaata hayhaata lima tu'adun aw wala aaya bi côté noonu la waaw dinaan gaay ne <coughs> boo waxee ñu naan la bon ah bés bu ngeen fi toppee basharanam nit mislakum comme yéen koom yéen la xaasirun ñu perte ngeen ndax moom da leen di dig ne bu ngeen faatoo ba nekk ay yax yu fënax dañ leen di dekkil hay haata aka sori waay mooy waay xam ngeen ne lii du dëgg waay hay lii ñu leen di digg sori waaye ci nekk loo xam ne réalité la ah faut pas être fou gaa yi nag ñu naan ne kii nee na moom xoolal xoolal sa sa gaalaa yonent ma lay saa saa nañu ah moom daa jàpp ne njortu na ne man naa ubbi palais yi romain yi mu ngi nii di ñu yóbbu nii. ay yaata ay yaata ak a sori lii mu ñuy dig mooy rek amut du am. wal iyaadu billah fa tala allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ala ma qaalu suñu boroom daal di wan eh, yonent ma lay salaam daal di koy wuññil li nga xam ne moom lay wax ci. kalimatu nifaaq mu daal di yonent mi aleyhi salaatu salaam daal koy yëg après <clears throat> mu mu mu wax mu ne euh, fa qaala alayya bi haa'ulaa'i nafar ñi mu nekkaloo mu ne leen jiitu leen def dab leen ñeemee mbooloo mee ci kanam dab leen leen ngeen ngeen woowal ma leen waaw ñu dab leen woo leen fa da'aahum ñu woo fa qaala qultum kadaa wa kadaa mu ne leen yéen a wax lii wëg lii fa xalafu maa kunna illaa naxuudu wa nala maa kunna illaa naxuudu wa nala ñu naan bon ñun daal ñun daal nekkuñ lu dul lañ doon dañ doon fo rek dañ doon xuus ak fo dañ doon xuus ak fo kese waaye dañ doon fo rek suñu borom bu daal di wàcce aaya yi <coughs> voilà lu ci man di demee daal mooy naafiq tabu keroog daal def nañ loo xam ne bañ ko defee bañ leen koy wax ah <coughs> dañu ne dañu doon fo suñu boroom nag daal di leen wax ne afil abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum gisoon nañ ko mais am na leneen luñ def xam nga keroog gis nañ Seydina <coughs> Omar bi muy nettali radiyallahu ci yoon bi ne dañoo dem <coughs> après bon ñu mar mar boo xam ne daanaka suñu put yi ku nekk ci ñun put yi day waaj a xotteeku daanaka waaw ñu daal di laaj yonent bi alayhi salaam Seydina Abu Bakar ne yonent bi alayhi salaam ne ko yow de buur yàlla eh, tàmmal na la di nangu sa ñaan mooy yow doo ñaan buur yàlla da ko dal koy may kon nag cee nga ñoo ñaanal yàlla mu taw mu ne ko da ngaa bëgg loolu mu ne ko aw mu tàllal loxo yi daal di ñaan après bi muy ñaan nuages yi commencé di former mu taw ba ñu feesal nàndulu daal ñu naan nàndulu daal di feesal seen seen seen seen seen seen récipients yi ba pare nee na ñu xool ndox mi fi ñu nee ndox mi weesuwul taw bi weesuwul fi nga xam ne fa lañ campé woon loolu nag bii loolu amee hein naa naafiq yi dañ doon saboote waaw ndax imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi soloon na ci xadiis boo xam ne bu wér la Euh, ci xadis bu wér boo demee euh, bu niroog bu mel nii comme bi ñu gis waaw comme bi ñu gisoon ci Seydina Omar ndax imaam ibn Isxaaq dana fa xaddatani Aasim ibn Omar ibn Qataada an Mahmuud ibn Labiid an rijaalin min bani Abdil Ashhadi <laughs> annahu qaala qultu li Mahmuud euh, voilà on verra léegi nañ xool mu ne moom kon imaam ibn Ishaq imaam at-Tabari indi na ko ci taarixam voilà ci yoonu imaam ibn Yasaar rahmatullahi alayhi bu niroog xadiisu Mawlaana ibn Abbaas bi mu laajoon Seydina ne ko haddisnaa an sha'ni saa'ati nettali ñu ci mbiru saa'atul usra wa alquran di wax jamono ju tar jooju alquran di décrire lañ bëgg nga waxtaanal ñu ci lool Eh, kii mu ne kii eh, imaam ibn Isxaaq kon mu ne wa haddathani fa haddathani nettali na ma Aasim ibn Umar ibn Qataada muy sama sëriñ di Aasim di doomi Umar Umar di doomi Qataada ibn Nu'maan radiyallahu ta'ala anil jamii' moom maamam saxaaba la am Mahmuud ibn Labiid mu jële ci Mahmuud ibn Labiid moom mii saxaaba la Mahmuud ibn Labiid Mahmuud ibn Labiid saxaaba la bokkoon ci saxaabatu tànk yi moom ak Mahmoud ibn Rabi' ñoom ñépp ay saxaabatu tànk lañu wax an rijaal min bani Abdil Ashhal ñooñu ay saxaaba lañ moom mu jëlee ci ay saxaaba yoo xam ne ci waa ba ay góor yu bokk ci waa bani Abdil Ashhal moom saxaaba la comme que xale la woon moo tax ñi muy soloo di ñi mu doon laaj ah ñooñu mooy ñi màggee ci seen waatu tribu bi ci waa banu Abdil Ashhal min al ansaar radiyallahu anhu qaala Aasim ibn Umar nee na qultu li Mahmoud dama wax Mahmoud ibn Labid hal kaana an-naasu ya'rifuuna an-nifaaqa fiihim qaala na'am wallahi in kaana ar-rajulu la ya'rifuhu min axiihi wa min abiihi wa min ammihi wa fi 'ashiiratihi lam yalbas ba'duhum thumma yalbisu ba'duhum ba'dan 'alaa dhaalik waaw <coughs> léegi mu ne nee na man Aasim ibn Umar dama ne ko boo xam naa dafa <laughs> dafa xalaat affaire naafiq yi quoi affaire yi daal lu koy jaaxal mais c'est naafiq là comment ça se mais mais naafiq naafiq war naa difficile ah nee na ma ma ne sama sëriñ Mahmoud ibn al-Abiid radiyallahu anhu ma ko mais hal kaana an-naasu ya'rifuuna an-nifaaq fiihim ma ne ko mais nit mooy mooy saxaaba seen biir doon nañ xam ne diw naafiq la diw naafiq la loolu doon nañ ko xam comme ñenn ñi quoi pas ñépp pas xam ñépp. parce que xam-xam bi ñëpp yonent mi alayhi salaam moo ko xamoon te bokk na ci yi nga xam ne xamaloon na ko Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan radiyallahu ta'ala anil jamii <coughs> mu ne ko mu ne ko ah kay nit ñi kay am na ñu ci doon xam ci naafeq yi mu ne waa ngi wàcc ci yàlla ne nit ñi <coughs> góor ki nit ki doon na ko xam ci frère mu am frère xam ne frère am bii naafeq la wala mu xam baayam ah keroog gis nañ fi gis nañ fi keroog rek <coughs> bi nga xam ne bon mais imaam al-Waaqidi moo ko solo woon quoi <laughs> Qays bi doom ji taw mu ne doom ji wa kaana badriyan mooy qad shahida ghazwat Badr fekk woon na xare Badar bi baayam al-Jadd fi jilaadi bani al-Asfari haadha mu ne ko ah, ya rasuulallah xad ya'lamu qawmi wax la mu wax naan wala taftini waay waay yonent ma lay saar saam laa taftini bu ma fitnaal moomal xam nga nee woon na imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if ci sanad boo xam ne nag wérut mu ne woon ne doom ji dafa ñëwoon ne booy ba mooy ba mu koy wax en tout cas ba bàyyi ji kii naan waaye lu may def ci génn ci tàngoor wi ah waaye romain yi lu ma leen fay def di di wuteeg ñoom di jëm ci romain <coughs> waaye yow laa demoon mu ne ko waaye lii du dara lu am ni faam kon lool bon mais loolu mooy wérul quoi mu ne si nit ki da doon xam ne baayam naafiq la wala frère am la léeg-léeg am nga ñu ko xamoon wala sa baay nga xam fa ña fay naafiq waaw loolu moom si loolu moom dina yéeme de waaw <laughs> ah. nee na nag su ma am na ñoo xam nag mbir mi day day day day lënt ci ñoom mooy du ñu xam après day lënt ci ñoom du ñu xam kanak mooy parce que loolu xéewal borom bi la subhaanahu wa taala le parce que bu doon loolu buur yàlla bu doon défaut yi nekk ci nit ki tout le temps bu koy wan ku nekk ci nit ku nekk loolu dund doo dootul neex presque doo too mën a jëflante kenn parce que yow ci sa bopp sax kenn du mën a jëflante yow parce que yow sa problème bopp sa bàkkaar yi ngay def bu ko buur yàlla wanoon ñi moo tax le fait que mu nëbbuñu yooyu loolu moo gën ci ñun moo gën ci ñu ci ñun parce que tamit nekk am benn capacité bi xam défaut nit ñi koo gis xam ne kii bàkkaar sàngam loolu noonu moo tax am na nitu yàlla bu ko amoon finalement dafa ñaanoon buur yàlla mu wuññi ko loolu mooy bu gisee nit ki day xam ne kii moo dafa mujjoon wax buur ñaar ngir buur yàlla nëbbaat ko affaire boobu waaw parce que da ngay wu ci affaire yu mel noonu ci uyubun naasi <coughs> waaw waaw wa annahu non non boobu bokkul boobu uyubun la woon bëtu nit yi <laughs> du uyubun voilà bon daa am benn bayit bu ne ci masaalik bu ñëwoon sama xel waaye loolu waxul woon uyubun naasi waaye naa si voilà léegi kon <clears throat> mooy loolu xéewal na le fait que buur yàlla daal du ñuy muur ñooñu bu ko defee jullit bi am am am njortu gu rafet ci ñépp waaw sa xol sa xol sell ci ñépp bul am njort bu ñaaw ci kenn ku la wax affaire na maam di la jottali ay kàddu ngir yàq nga freiné ko comme la imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi waxoon nga jël nga jël lool rek gis nga loolu yow daal maladie nama namima maladie la virus la bu la duggee demal pharmacie bi nekk ci Ihya Ulumuddin waaw boo fa demee am na benn médicament boo xam ne imaamul Ghazali rahmatullah alayhi def na ordonnance bi nga jël ordonnance bi nga fajoo ko mu wér waaw nga wér léegi dara du dal waaw. léegi nag kon mu ne après mbir yi da doon lënt ci ñenn <coughs> ah nee na summa qaala mahmudu après seydina mahmudu ibn labid ba léegi koy nettali imaam ibn ishaq jógee ci sëriñam aasim ibn umar ibn qataada mu ne qaala mahmud mahmud ibn rabi non mahmud ibn labid pas ibn rabi mahmud ibn rabi ibn labid radiyallahu anhu mu ne laqad axbarani rijalun min qawmi an rajulin min almunaafiqin maaruufun nifaaqu mu ne eh, maaruufun nifaaquhu qaala kaana yasiiru ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam haythu saar falamma kaana min amri nnaasi bilhijri maa kaan wa da'aa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hiina da'aa fa arsala allahu sahaaba fa amtarat xatta irtawa nnaas qaalu aqbalna alayhi naqul wayxaka hal ba'da hada shay qaala saxaabun marra subhaanallah maa la ko wax oh naa féq saa yi gis nga yi ngeen fiy nekk di xalaat nii mais ñoom seen yoon da cee newul quoi yéen yooyu yéen a ko desee yéen a fi nekk di seet mais naa féq yii préoccupé wu ko sax yii da koo préoccupé wu waaw <coughs> xoola <laughs> eh, euh, Seydina Mahmoud ibn Labid mu ne pour wan la yow Asim ibn Umar que doon na am nit doon xam ne ah baayam naafiq la wala frère am naafiq la wala mbokkam wala ci famille mais après mbir yi mën naa lënt ci ñoom tamit waaw. léegi mu ne xoola qaala summa qaala mahmud mu ne ginnaaw gi sama sëriñ man Aasim ibn Umar di mahmud ibn Labid mu ne laqad axbarani rijaalun min qawmi ñooñu ay saxaaba mu ne moo tax xadiis bu wér la bu wér la wér la cëm këm la def waaw <laughs> imaam ibn kon mu ne mahmud ne laqad axbarani dëgg dëgg nettali na ma rijaalun ay góor min qawmi bokk ci ñun ci waa al ansaar an rajulin min al munaafiqiin di nettali ci mbiru am naafiq benn góor ci naafiq yi maaruufun koo xam ne moom nifaaqa nifaaquhu moom ak naafiqam dañ koo xamoon mooy dafa nekk naafiq parce que dafa am ñoo xam ne dañu leeroon ci naafiq yi am na ñoo xam ne seenu naafiq dafa leeroon ba ñu xam leen comme genre Abdallah ibn Ubay ibn Salul yi parce que lam defoon surtout ci la moo tax Abdallah ibn Amr ibn Haram bàyyi Seydina Jaabir lam ko waxoon ne leen ab'atakumullah ba mu leen di dab naan leen waaye fu ñëw ba fii bañ jàkkaarloog noon yi ngeen xaaj armée bi ne nar a ñibbi fan ngeen jëm ñëwaat leen gars yi naan ko waaye yow law naa c'est que fii xeex dafee naru la am quoi law naa la mu la tabanaakum quoi c'est que xeex moo fi naru am quoi loolu kese la moo tax ñuy ñibbi non non ay Quraysh ñi Abu Jahl ñu ne taxaw non dañuy pëndal rek quoi man duma fi taxaw di xaar loolu <laughs> gars yi yow gis gars yi seeni ar Quraysh taxaw ñoom Utba ibn Rabi'a Shaybatu ibn Rabi'a al-Walid ibn Utba ñoom ponkal yi taxaw Abu Jahl taxaw sa waaye ñoom Ikrima taxaw ñoom Suhayl ibn Amr taxaw mu way sa waay ne bon c'est que xeex dafa dul am quoi naafiq yi dem seen yoon mooy gars yi dañu joon dañu xamoon naafiq moom dañu xamoon ne sa waay naafiq waaw mooy am na ñoo xam ne seenu naafiq dañ koo xam moom moo tax gaa yi ñoo xam ne naafiq la ak la moo xoon yeneen bari saa ba mu ko rombee mu ko way jàllal barke sa sa xetu mbaam gi damay xeeñal quoi mu ngi ñuy déranger xam nga loolu da kii naafiq la mu am ñoo xam ne seenu naafiq gaa yi dañ ci doon moo dañ mbir yi wóoru leen woon léeg-léeg sax nga déggoon ku ne diw naafiq la ma lay saa saa ne ko du naafiq waaw parce que ñu ngi yaa ngi fàttale ko ba mu demee kër Seydina Itbaan ibn Maalik doon ko fa jullil waaw ñu naan mais ay na maalikum nu duxum gaa yi toog <coughs> toog nii gis yonent ma saa saa nan lay jógee euh, këram fële quartier Médina ñëw suñu quartier bi mu nekk mbégte pour ñépp ñu baax ñépp génn di ko se di ko di ko teeru si mais mooy ñi ko yëg ak tamit ñi nga xam ne am nañ man nañ ko maalikum nu duxum new fi gaa yi de bon ana maalikum nu duxum am ku ne ah kooku naa féq la kii kooku naafiq la naafiq yi lay àndal di leen kii yonent ma lay saasaam ne ko laa taxul daalika fi axik bu bul wax lool ci sa mbokk man xaw ko lu dul ne dafa sopp buur yàlla dafa sopp yonent ma lay saasaam te moom fekke na Badr wa shahida Badr fekke na Badr gaa yi de naafiq la parce que moo moo tax affaire bi lënt léeg-léeg ci nit ñi loolu lépp moo tax nag mbir mi rafetal njortu ci ñépp même mbir mi li imaamu Maalik rahmatullahi alayhi imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu wa arda doon wax waaw nit daal gis nga <clears throat> bu defee loo xam ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent lu mel noon la wax jàppatuma exactement li may wan mooy lu safaan loo xam ne du noonu mais ma gisal ko benn boo xam ne lu may wan le contraire que lu baax la ci benn boobu laay jàpp bàyyi quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ndax rafet njort bi nit war a rafet njort ci mbokku jullitam waaw yaa ayyuhal ladina amanu tanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm wala tajassasu ba ni aayee jeex waaw yéen ñi gëm yàlla ah ah yéen ñi gëm yàlla lan ngeen di def <coughs> ittanibu mooy tëndaku leen faites attention mooy leen bari njortu fu ngeen gis ñaar ñu taxaw nga naan saa yi moom xam naa man man lañ fa tooge wala dégg nga ne diw seeti na diw nga ne c'est sûr que man lañ fa tooge non loolu moom man da fii ma toog rek sama yaram waa ngi lox mais après bu sa yaram di lox nag wala crispation yi ma yëg mais yow yaay kan yow yow anta euh, euh, anzalallahu euh, ilayka malak malaka buur yàlla dafa yónni malaaka ci yow ba nga toog naan samay intuition way

di ñaan buur yàlla dàqal la lool te saa mu sa xel ñëwee ci lool nga julli ci yonent mi alayhi salaatu wa waaw allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi allahumma salli wa sallam nga da ngay sa xol ci saa si que ne mbir mi ab bóom la bu ñëw effacer loolu éponge bu ñëw effacer loolu xalaat boobu bu ñëwaatee rek yow defaatal noonu waaw wa im nga def astaghfirullah di julli ci yonent mi alayhi salaatu wa wa imma yanzaghannaka minash shaytaani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim waaw loolu suñu borom wax wa imma yanzaghannaka ash-shaytaanu mina ash-shaytaani nazghun wala bu la shaytaane laalali dara ci yooyu muy laalalaati waaw di ko dugal ci xolu nit ñi waaw alladhi yuwaswisu moomu nga xam ne noonu lay def di ko jam ci xolu nit ñi di ko ci sànni ci xol yu bon idée yu bon ci sa mbokku jullit ak yu mel noonu ñaaw ñor nooy def fasta'in gaaw nga daw laqu ci borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko mu protéger la min ash-shaytaanir rajiim ndax buur yàlla as-sami'u mooy aji déggaa koon ku ko woo al-aliimu mooy aji xamaa koon te dina la dimbali insha allah kon hein façon njort yooyu mooy kon am na ñoo xam leeroon comme ibnu ubay abdallah ibnu ubay am ñoo xam ne gaa yi dañ ci doon lënt te ñooñu du ñuy moo tax bu lëntee kay di nga juum ne diw ci la te bokku ñi waaw ñu waxoon Maalik ibn Duxsum sori na nekk loolu waaw parce que rek gis nañ muy ànd ak ñoom des fois <laughs> mais waxoon nañ la muraqabatul ashrar am na bu dee yow boo nee ñoom du ñu def loolu kay ngay nekk ak ñoom ku xamul nag nekk ca tuus ba moom day jàpp ne ci ñoom nga bokk ndekete yoo yow sa nekk fi moo baax parce que boo fi nekkee seen caay-caay yi du ko def. boo fi jógee nag ñuy def lu leen neex waaw bu fi shaabi newul suri yi dañuy daase ñoom ñooy suri yi waa mooy shaabi bu ñëwee ñépp na ceeb yem bi wax lu yem lu lu normal mais ñooñ kay ba muy muy so muy muy yàgg ñoom moo gën ah kon mu ne kon lii wane ne gars yi doon nañ ko xam mu ne <clears throat> man Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu mu ne la laqad axbarani rijaalun min qawmi dëgg-dëgg nettali na ma ay góor min qawmi ci suñuy mbokk yi ci samay ñoñ ci waa Ansaar hein <coughs> di nettali ci mbiru benn mun am benn naafiq boo xam ne moom dafa ak naafiqam dafa leeroon ba nit ñi xam ne naafiq la mu ne kaana yasiiru ma rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam haythu saar foo mës a gis yonent bi alayhi gis ko mooy da doon ànd ak moom lu bari lay bëgg a wax mooy da doon ànd ak yonent bi alayhi salaam takkook moom xam nga ko moo tax naafiq camouflage les techniques de camouflage des munaafiqun ah ça perturbe l'intelligence waaw ça perturbe l'intelligence que a ni moom xanaa danga naan kii kenn ginu koo dëggu kenn ginu koo gën sëriñ bi kenn gënoon ndekete yow ab naafiq la waaw waaw mu ne da doon ànd ak yonent bi aleyhi di dox ak moom di ànd ak moom fu mu dem rek mu ne fa lammaa kaana am amri naasi bil xijri keroog maa bi nga xam ne ci lañ dem al alxijri foofule <coughs> ah bërëb boobule xam nga yonent bi aleyhi da leen ne bu leen naan ci ndox yi waaw li ngeen root bu fi kenn. ut ngir jàpp ndox ngir jàpp bu ci kenn li ngeen jot këpp leen ko li ngeen ci jotoon a commencé di togg këpp leen ko waaw te ku ci jotoon a mooñ li nga mooñ jël leen ko ngeen jox ko daa bay fas yeeg gëléem yi waaw léegi kon mooy amuñu ndox foofu euh, nee na imaam ci riwaaye euh, Seydina Mahmoud ibn Labib bi que ne yeneen tubaab yi saa dafa ñaan mu taw <coughs> waaw. wa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xiina daa mu ñaan ba mu ñaan bañ ko ko waxee ngir mu ñaan fa arsala allahu saxaaba fa am fa umtirat tartawan naas wala fa am amtarat léegi <coughs> yonent bi alei satu salaam ñaan ko que lu na ndox yi nit ñaamatuñ ndox <coughs> mu daal di ñaan kon mooy soit mooy comme bu Seydina Abu Bakar bi wala rek mu nekk loo xamante ne nii beneen la parce yoon bi dafa gudd lu ne moo fi xew de toute façon mooy yii boo ko defee ñu naan mu jeexaat ñu aw soxlawaat nee na bi yonent ma ne saar-saam ñaayo ñaanee suñu boroom dal di yónni <clears throat> nuages yi ñuy formé wu ba commencé taw fa am tara tar tawan naas nit ñi naan ba màndi xaalu ay ñoñam pour wan la ne yaa ma yaa yaa yaa Asim ibn Umar man Mahmud ibn Labid këni nit ñi doon nañ ko xam sama mbokk yooyu ci wàllam saar yi wax ma ne ma aqbal naa alayhi bi loolu xewee <clears throat> mu gis fi yonent ma ne saar-saam moom mu ngi fi ko fu mu dox topp mu topp waaw gis na fi fi mare ba nit ñi di ko laaj mu ñëw ñaan gis na ni nuages yi di jógee fële yii di jóge fee ñu formé taw bi ñëw gaa yi ñëw nag dikkal ko ay mbokkam ne ko eh dañoo ñooñu ne ko dañ koo dikkal na ko way xaka toskare ñeel na la hal ba'da hadha shay waaye ginnaaw bi nga gisee lii ana ban dut moo lay habititi ana ban ban sikki sàkk ngay amati ci mbiru yonent bi alei satu salaam këne kii ndaw yàlla la dëgg-dëgg waaye oh istami' oh, oh, ila ma qaala hadha al munaafiq qaala mu ne moom saxaabatun mara <laughs> gaa yi wax naan ko yeewul yeewul ay ci euh, diw mais xoolal lii lii doyul lan moo lay doyati lii bu doyul comme mu'jiza ah lii bu la doyul comme aaya ci yonent bi sallallahu alayhi lan moo lay doy sëñ bi mu ne saxaaba maanaam ah, oh benn nuage rek bu fi doon romb ah daa tombe rek ah tombe rek daa fekk muy ñaan niir yi doon romb mu taw ah <laughs> et tout <laughs> ñii mooy ñi nga xam ne xatama allahu ala qulubihim wa ala absaarihim ah ghishawa ñii mooy ñi nga xam ne buur yàlla dafa muur dafa kaste tëj seen xol seen nopp yi sam'i wala absaarim seen bët ak seen xol yi mu def ci kiiraay bu mënuñu bu dox seen diggante leeru nubuwa bi ñu man koo percer man koo gis waaw mënuñoo percer barrière bi nekk seen diggante réalité nubuwa yonent bi alayhi salaam mooy ñu am ci lu tax ñu gën ko rek mënuñu ko loolu nag buur yàllaa koy def waaw mooy dogal lu ko neex waaw parce que ñii kenn ginu leen waroon a gëm ñu fekk lii lépp yow miy déglu fekke woo ko te alhamdulilah buur yàlla def na nga gëm xayrul bashar alayhi salaatu wassalaam loolu la waaw waaw xéewalu suñu borom alladi <coughs> moom mi nga xam ne mooy ni'matullah wa ahal alladina baddalu ni'matallahi toll ni buur yàlla boole laa ak yonent mi alayhi salaatu nekk moom fu mu dem nga dem fa muy def ngay gis jëmmam ji nga xam ne doy na kéem tànn waaw alayhi salaatu wassalaam waxuma laa def yeneen ngay gis yoo xam ne kenn man koo def ay xar baax teewul nga ne teewul ci dara mais saxaaba mara ah. ah non taw bi ngeen dox dara ah bon nuage la bu doon romb après mu tombé ah voilà c'est fini ah mooy gaa yi bay miracle yëpp foo jaar ñu wax la yu mel noonu foo jaar mooy loo mën di indi dinañ indi parce que noonu lañ mel du ñu nangu dëgg mukk allah allah allah <coughs> xoola imaam ni sax ba léegi ci côté <coughs> naafiq yi moom Tabuk moom moo tax aay bu ñëwee mooy al-Fatiha te tamit xare bii xam nga dañ koy tudd tamit comme l'imam as-Salih ash wax al mooy xare bi nga xam ne xare bi nga xam ne moo wuññi nag ah li nga xam ne mooy mooy mooy sutura naafiq yi waaw sutura gi leen buur yàlla doon suturaal malgré seen nifaax gi feeñalu leen ci ñépp ñoom ñu ñëw di def lu gën a kii ba mu jaaree fa nag wuññi leen xoola imaam ibn Sa'd wax mu ne bi mu jógee foofu ci ci taw boobu waa ji wax lool mu ne summa inna rasulallah sallallahu saara hatta idha kaana bi ba'd tariq dallat naaqatu fa xaraja asxaabuhu fi talabiha wa inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulun min asxaabihi yuqaalu lahu Umaaratu bnu Hazm yuqaalu lahu Umaaratu bnu Hazm mu ne ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu jógee foofule di dem ñu ngi ci mbiru naafiq yi waxoon na la lii nii eh, moom jotaay bi weesu lépp waroon nañ ko def avant ñuy agsi Tabuk waaye kadhalika loolu la buur yàlla dogal ñu nangu ko amul benn rëccu buñ ciy def déedéet mooy dañuy bàyyee suñu borom daal ak suñu daal <coughs> ak suñu borom lu mu def loolu la te li mu def amuñ ci certitude amuñ ci ci sikki sàkk te loolu moo gën waaw loolu moo gën moom mi def ñu fàttale ko kii ko indi toog même booy waxoon nañ dinañ ci ñëwaat ñu def ko fii mooy fii la gëne fii la bëgg ñu def ko ci siira bi moom mooy def lu ko neex ci mbir voilà mu ne kon yeneen ci malay sa ginnaaw bi mu jógee foofu daal di dem di dem tabu xatta ida kaana jóge Hijr xatta ida kaana bi bandi tariqi dallat naaqatu ba ni nga xamante ni <coughs> ci lay nekke ci benn ci yoon wi hein mooy ci yoon wi dallat naaqatuhu ab naagaam mooy dañu def escale kon après naaga gi réer léegi fa xaraja ashaabuhu fi talabiha saxaabaa mi radiyallahu anhum génn nag di ko wër eh, mu ne te wa inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te nekkoon na ca yonente mi aleye satu salaam rajulun min ashaabihi benn góor ci saxaabaam yi nekkoon ak moom yuqaalu lahu Umaara ibn Hazm kuñ naan Umaara ibn Hazm <coughs> mu ne wa kaana aqabiyan mooy jaayante woon na bayaatul aqaba te fekkoon Badr wa huwa ammu bani amr ibn hazm mu ne kii mooy kii bàytexu mooy sëriñam boobu ah mooy sëriñam boobu ci ñii la bokk abdallah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm voilà abu bakr ibn abdallah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm mu ne kii nag umaara ibn hazm gis nga mooy wa huwa ammu bani waa banu waa Amr ibn Hazm ñoom kii seen bàytax la parce que ah Amr ibn kii frère am la muy Umaara voilà voilà <clears throat> léegi nag moom jotuñu ko woon gis masuñu koo gis moo doon Umaara ibn Hazm ibnu zayd ibn lawdaan ibn amr ibn abdi awf ibn ghanm ibn malik ibn najjaar al ansaari radiyallahu anhu moo doon umaara umaara lu tuddoon di doomi xasm xasm di doomi abdi di doomi zayd ibn lawdaan zayd di doomi lawdaan ibn amr lawdaan di doomi amr amru moomu di doomi abd awf abd amru di doomi xanma xanma di doomi maalik maalik di doomi annajjaar mooma umaar al ansaari al ansaari radiyallahu anhu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi nee na moom mii huwa ammu bani amr ibn hazm mooy bàytexuwaa banu amr ibn hazm ci lamsaar yi te këriñam bu màgg boobu bokk ñoom muy Abdallah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm mi imaam kee waxoon ne ko Seydina Omar ibn Abdul Aziz ne ko woon bindal <coughs> xadiis jotu ko woon def ba nim koy finalement mu digool ko Seydina Omar Seydina az ibn Shihab Abu Bakr az-Zuhri rahmatullahi ala moom nag mooy ñoom noonu <coughs> Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm kii nii Amr Amr ibn Hazm kii frère am la Amr ndax kii mooy Umaara ibn Hazm Amr ibn Hazm waaw moom nag euh, imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi nee na fekke na <coughs> bay'atul aqaba moo tax mu ne wa kaana aqabiyan fekke woon na bay'atul aqaba kii laa lansaar ña ñëwoon ci jaayante aqaba yooyu ñett yoo yële am na moom mi mas na ci mas ko fekke am na yu ci fekke <coughs> muy Umaaratu ibn Hazm al ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, imaam ibn Isaaq eh, moom mii moom mii <coughs> di Umaaratu radiyallahu ta'ala anhu imaam al Buxaari dafa solo ci at-taarixul at-taarixu at-taarixu as-saghir imaamul Buxaari téere bi dafa bari du benn téere rek la bind mooy saxiix bi déedéet <coughs> gisoon nañ euh, juz'u bi mu defoon ci raf'ul yadayni fi salaa waaw yëkkati loxo ci ñaan ci julli waaye tamit ah, ci julli ci julli ak bi nga xam ne al adabul mufrad ak li nga xamante ne ak taarixul kabir ak ak taarixu saxiir yooyu yëpp ay téereem lañ al Buxaari Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al-Mughira ah, ibn Bardizba al-Ju'fi al-Buxaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu kon mu ne moom solo ci sanad boo xamante ne nii mu ngi jaar ci Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm ah, mu ne anna nabiyya kena yonent bi alei saatu salaam dafa wax li Umaarat ibn Hazm i'rid alayya ruqyataka ruqyataka mooy yonent bi alei saatu bi muy dóor a mooy da ngay gis nag affaire bi mursal la ah. même bu dee sanad bi rafet na mais mursal la mooy Abu Bakr mooy bàyyi Abdallah ki ñu la waxoon sànq que ne sëriñ imam euh, ibn Sa'd ibn ibn abi bakr ibn amr ibn hazm voilà léegi nag e, abu bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm <coughs> moom dafa nettali mooy moom taabi'i la moo tax dafa nekk mursal mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ne umaara ibn hazm bi mu ñëwee medina xam nga gars yi dafa am nuñ doon faje nuñ doon fajoo ak nuñ doon faje yonent bi aleyhi salaatu bokk na ci yi defoon mooy dafa leen a waxoon ñu gaaral leen ñu gaaral ko mooy ñiy fajaate ñu gaaral leen li ñuy fajaate ngir mu nekk loo xam ne affaire sha'waza ciy dugg. Eh? mooy bokk na li dafa dafa dafa wax gaa yi gaaral leen ma seen façon yi ngeen di faje waaw pour sha'waza mu bañ a nekk loo xam ne xërëm laaj ay yëfi jinne yooyu waaw parce que yooyu du fajaate. non yooyu du fajaate li ima li li Xalil loolu wax hafizahullah sa Xalil kene gaa yi moom ba ay bandi la ñu nekk buntu ba rek waaw wax na dëgg gis nga façon rab yii ak yii gaa yi wax ay bandi la ñu nekk ci buntu dëkk bi léegi nag ñoom comme ay agresseur ñoom man nañ leen a gam-gam rek ay agresseur léegi nag leen la ñuy def <coughs> bu ñu soxlaa mooy bu dee yow ay agresseur lañ yoo xam ne bu ñëwee sévir dañuy songuwaay ji mooy dañ ñëw attaquer dëkk bi gars yi jël liñ am lépp jël ay nag jël ay xar way reen gi leen jox leen ñu dem ñu demaat taxaw ca biti dëkk ba xéewlu loolu nekk ci bu jeexee mais lu ñuy def dañuy ñëwaat léegi nag gars nag ngir ngir noppal leen léegi li ñuy def dañuy bàyyi bay jàpp ne war naa jeex ñu dem yóbbul leen ko <laughs> mais loo bëgg mooy léegi mooy balaa bu bu bu dugub ñoree sax balañ cee lekk ñu naan nañ ko tuural nañu il faut ñu tuuru ba pare mel ni lu buur ya kan taw xërëm yee doon taw kan moo leen xéewal bi ñu ñàkkee ndox kan lañ ñaan mais nag gars moom laa doon wax baaw naan baaw naanu bawol bawol ak yooyu yooyu dafa xaram waaw yi ñuy def di wër ci pénc yeeg tuur yeeg kajoor kajoor yi en tout cas bawol man ma fa gis c'est wër ci ngandi garab yi nga xam ne moos di wër di kii seen yooyu jaxasoo bi tëg bi kii kii baaw naan dañuy baaw naan ak yooyu yooyu moom baaw waaw ngir neexal eh, xërëm yi bu ko defee ñoom ñu taw mais à leur bu ñu ñàkkee ndox dëgg-dëgg buur yàlla la ñuy ñaan waaw mais comme comme ñun mooy da ngay nekk jullit boole ci say xërëm yi bopp du tee nga yu yi nga boole ko ci alors que yooyu ànduñ waaw waaw déedéet shirk billah ak i ak tawxidullah mënuñoo bokk ci xolu jàmbur benn xol déedéet ah ah loolu mënuñoo ànd loolu mënuñoo ànd façon yooyu nag ñoom duñu faj ay bandi lañ rek gis nga moo tax dañuy may waaji <coughs> mooy bés buñ songee waaji buñ bëggaatee dañuy songo waaji dugg waaji ñu naan daanu na yee mbir mi duggati ko bu ko defee ah gaa yi ñëw tuural ko wala dem xàmbal ko rendiw nag ñu dem ci bu xaabakat bi nga xam ne moom mooy collaborer jinne yooyu waaw ndax ñoom ay collaborateur lañ minal jinnati wannaas ñooy seeni kaay ci ci ci nit ñi <coughs> nga xam ne ñoom ñooy wax gars yi seeni doléance yi ñu soxla ak seeni seeni vœu waaye ñoom seeni vœu la ñuy présenter buxaakat buxaabakat bu buxaabakat bi day am lu ci am waaw ne ah lii de lii la laaj waaw fukki ganaar ak ñett yu xonq cuur waaw yu jóge ci benn fukki dëkk ak ñett yu wute mooy façon yu mel noonu am xarum mel nu melo ngeen togg ko daal saraxe ko togg leen ko ceebu ceebu yàpp rek saraxe ko dina baax waaw bu ko defee dinañ tàkkale ko moom loolu mooy jindee ko wax ñoom looloo leen di dundal deret jooj ñuy tuur te buur yàlla taxul looloo looloo leen di dundal waaw léegi muxaabakat bi def lool yow it yow mi ñëw nga am loo ko neexal nag parce que quand même pour moom def naral alors ko deful dara il n'est que ici le représentant des djinns waaw ah, moom mooy intermédiaire <coughs> wal iyaadu billah yonent ma lay saa sam moo tax mu ne woon nit ñi gaa yi faj gaaral leen ma seen façon yi ngeen di faj waaw mooy ak tëbbu nabawi imaam ibn <laughs> suñu imaam ibn al <laughs> qayyim <laughs> Ibn <laughs> Qayyim moom daanaka saa bu ñu paree way def jàngat yi rek parce que téere boobu dafa am solo Zaadul Ma'aad <laughs> Allah <laughs> imaam Ibn Qayyim jàmbaaral de daa niroog sëriñam nag mooy mooy buñ jàppee masala imaam Ibn Taymiyya rahmatullah imaam al-Hafiz Ibn moom moom moom moom ni mu doon kiiwee masala yi mooy ni mu doon kiiwee xam-xam beeg yooyu buy kii mais doon impressionné ñëpp day mel ni affaire yi baat yee koy wax mu tànn <coughs> mooy ñooy ñëw naan ko tànn ma tànn ma tellement non seen tellement oh <laughs> bu rëy bu euh, alayhim léegi kii <coughs> yonent ma lay sax moo tax da doon wax gaaral leen. présenter leen ma seen li ngeen di faje ñu présenter ko mu xool ku nekk ñoo expliquer amul yow da ngay expliquer yow nooy faje nga ñëw ne ko man de yii laa utiliser waaw bu doon tey par exemple ah man de ñu woo charlatan yi <clears throat> ak ñi nga dañuy fayaatee ku ci nekk temps mu ne yow moom bàyyi parce que li ngay def yëf saytaane la ay per yi wut pittaaw yeeg kii nii walla euh, kii yii nii ak tur jinne yi ngay joxeek yooyu baal bu dee koo xam ne moom ni muy joxe ay garab ay reen ay yu mel nga xam ne <coughs> loolu moom ko kiiwee naan kii boole lii reen sàngam ak yooyu wala def nii mu ne yooyu baax na voilà nee na nag Umaara mii nag Umaara ibn Hazm radiyallahu anhu dafa bokkoon ci ñu yonent ma la saa saa waxoon da ko ne woon comme que da doon fajaate mu ne ko i'rid ala ruqya ni ngay defe ruqya waaw ruqya bi ni ñu koy defe mooy mocc ni ngay mocce wax ma ni ngay mocce parce que loolu ci la gars yi ñuy ñëw sa bopp metti ñu lay moccal ndekete yoo tudd jinne lañuy tudd waaw di bës di tudd ay turu jinne di tudd turu jinne di tudd turu jinne ba kii dem bala nag mu sedd ndekete yoo jinne yi lay satisfaire yonent ma lay saar saar nag ne eh, ne ko gaaral ma ni ngay faje gaaral ma ni ngay mocce nit ñi <coughs> léegi bi mu ko gaaralee falam yara biha ba'san waaw léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam gis ne bon bi mu ko gaaralee mu gis ne lool kii moom bosam baax na mooy amul problème bu dee amul problème rek mooy baax na mën nañ ko def ki ko soloo di Muhammad ibn euh, Abi Bakr Muhammad ibn Amr Hazm mu ne nag moom ba jamono ji muy nettali mbir mi ah, mu ne fa hum yarquuna biha ila al mu ne ba nii nii ñoom waa kër Umaara ay sëtam ay doomam ak ñoom ñu ngi mocc mooy loo xam ne xam-xam na bu ñuy doon loolu tamit mooy da koy jàngale <coughs> loolu kese la da koy jàngal doom yi bu dee ne paabee fi xam yooyu moo tax léegi jaay tuddee <coughs> xam nga Afrique dañu jàpp benn affaire bu ñuy wax ngay jàpp ne jàpp nag lu rëy la mais waroon nañ ko sax lu sox waaw en Afrique quand un vieillard meurt c'est une loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu day wane ne ñii ñoom xamuñ transmettre xam-xam mooy kooku premièrement dafa nay ci xam-xamam loolu lay tekki ah <laughs> ah, ah bu tekkiwul bu tekkiwul loolu lay tekki mooy ñii xamuñ transmettre xam-xam mooy bokkul ci seen ci seen doxalin ci seen aada bi jàngi amuñu ko mooy ku xam ku jot a xam dara da nga koy jàpp ngir sa bopp mais loolu bu doon loolu la xam-xam du dox. ah alxuwaarisme yi rahmatullah alayhi bu doon lim xam ci algorithme bi yooyu da ngay kii jàppal ko boppam liñ naan algorithme léegi ku nekk li nga xam nga rënkal ko sa bopp ba dee mais mooy du ma ne keneen mënu koo découvrir après mais kon mbir mi du gaawi nii mooy dëkkul fenn moo tax temps ci jullit ñi la ne woon léegi xullee nañu mu ngi feneen nasaraan si yor nañ ko waaw mbir mi du dara ku ci gën a sonn buur yàlla bi ay wii la lu mu teg ku ci gën sonn nga yor ko quoi waaw mais bu doon ne ku nekk da rënk li nga yor buñ la nee sax xamal bon li nga xam buñ la koy laaj nga ciy bañ a joxe di kii di réticent waaye xam-xam bii ni ma ko ute mais ni nga ko ute après <coughs> xoola Muhammad ibn Salam al biikan lii lim doon wax <coughs> rahmatullah alayhi man de moom alal du bari mu ne mooy bi muy wax jàppatu na exactement ban somme wax ay dinaar yu bari ah te dinaar wax naa la benn dinaar mooy équivalent wu deux cent cinquante deux cent wala deux cent cinquante quatre deux cent cinquante euros loolu mooy dinaar mooy équipe mooy en euro mooy dinaar mais mu joxe ci ay dinaar yu bari alxaw ma yu mel noonu wala lu ëpp mille wala lu ëpp ci ay dinaar nee na def naa ko ci uti xam-xam waaye def naa lu toll noonu ngir wasaare xam-xam ngir joxe xam-xam noonu dinaa joxe lu ëpp li nga xam ne moom laa def ci uti xam-xam dinaa ko def ci wasaare xam-xam ci jàngale ko xoolal kooku moo tax xoolal sëriñ moo tax xoolal ba léegi ñu ngi koy tudd demal Sahih Imaamul Buxaari haddathana Muhammad ibn Salaam al Bikandi wala al Bakandi dégg mais moom la ñuy jàng xadiisu Yonent bi alayhi salaatu wa muy jaar ci moom mu bokk ci Quraan ci fi nga xam ne mooy fi courant bi leer gi jaar mu bokk ci ci chaîne bi waaw kooku bu ko nëbboon ne man du ma jàngal kenn non sama xam-xam bii ni ma ci sonne alal laa ci dépensé bu bari waaw université bu nekk bu doon tay inscrire naa fa te kenn dimbali wowoon frais d'inscription waaw maa doon jàngi maa doon fayal sama bopp paas ba am xam-xam bii kon nag du ma fi nekk di ko jox ñoo xam ne yëpp non nit ki waroo def noonu yow la nga waroon a totaliser li nga def ci loolu lépp jëlaat lu toll noonu defaat ko ci xam-xam te boo amoon lu ko ëpp ngir jàngale ko ngir wasaare parce que jariñul dara xam-xam mooy loo xam ne doo ko joxe di muy wàññeeku alal boo ko jëlee joxe nga gis ne muy wàññeeku te loolu sax mooy ki nga xamante ne nii buur yàlla taxul mais bu dee buur yàlla lay jox boo koy joxe du wàññeeku waaw buur yàlla da koy barkeel Seydina Usmaan ngi joxe ñu yi mu joxe defu ko est-ce que dafa mujj nekk pauvre non keroog bi bi bi mu defaree xare bi ñu ñu ne Tabuk ko mu ko waajalee dafa nekk pauvre nekkul pauvre buur yàlla lay barkeel mooy yubaariku liman yasha buur yàlla mooy barkeel ku ko soob booy def nag ngir moom na leer na li ngay def sànni woo ko ci trois non waaw Allahu yudaa'ifu liman yasha mooy fulandi ku ko soob waaw ah. te nag ki nga xam ne mooy dépenser ci yoonu yàlla kooku yemul ak ki nga xam ne du dépensé ci yoonu yàlla kon affaire bi loolu la mooy loolu la ñun moo tax wax jooju war nañ koo rusa wax vraiment gars yi dañuy nekk wéy comme le dit en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle loolu ku xam loolu moom ku yeewu tuuti doo ko toxal wala boo ko toxalee c'est pour wane mbir mi ne leen mais loolu lool lool lool lool lool gàcce ñu koy wax loolu kon dañuy xoole bibliothèque bi nekk ci dëkk bi kenn manu koo jariñoo moom ba ni mi bu deewee mooy tàkk na loolu mooy musiba <coughs> moo tax ñun ñi ñu jàppe yu rafet la di ci kii di ko góndee nit ñi muñ ko xalaataanoon nga xam ne loolu ci boppam waroon nañ ko rusa <laughs> waaw kii bu ne ay ñoñam ñu ngi koy liggéey ba léegi ñu nga fa di di motte ba léegi mooy dañ koo transmettre dañ koo jàngale waaw dañ koy jàngale ñu bokk ñu koy jàngale bokk ñu nekk ubbi université yu mel na loolu moo tax euh, Europe université yam ah de Sorbonne ak yooyu bi ñuy ubbi la Sorbonne di jàng yooyu kese la ku nekk ñëw bi jawaase di jàngale li nga am xam-xam bi nga am di ko wasaare dajale nit ñi ba mujj yaatu nii mais ñëw toog yor li nga yor tëdd ci ku la laaj nga bañ ñu lay bàkkoo loolu loolu ñi lay bàkkoo sax muusuñu moo tax ñun xaw ma nu ñuy xalaate quoi ñu jàpp ne nag ñooy les intellectuels les panafricanistes mais ñooñu vraiment war nañu majeur quoi <coughs> waaw war nañu majeur te xalaataat vraiment li ñuy xalaat naka la est-ce que loolu la du lool kon moom kon bi yonent bi alei satu salaam ñëwee foofu bokk na ci ñi nga xam ne kon waxoon la indi li ngeen di faje ma xool waaw <coughs> ma xool te bi alayhi salaatu salaam gàddaay see Medina imaam Ibn Sa'd dafa solo ci sa ci sanad boo xam ne wérul parce que sëriñam bi la ko jële muy imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if muy nettali ci càllaleem ba ci yaay Ummu Salama mu ne moom nii <coughs> mu ne kaanat al-ansaaru alladhiina yuksiruuna al-alfaafa alfaafa yuksiruuna alfaafa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa alhamdulilah Sa'd ibn Ubaada radiyallahu wa Umaara ibn Hazm wa Abu Ayyub wa Sa'd ibn Mu'aaz li qurbi jiwaarihim kon imaam al-Waaqidi solo ci sanad bu wérul ci yaay Ummu Salama mu ne bokk na bi yonent mi sallallahu alayhi wa sallam ñëw Medina <coughs> ñi nga xamante ne nii ci wàllan sa mu ne wàllan saar dañoo nekkoon doon defal yonent ba lay saar saam di ko teral di ko defal ay ay ay ay ay berde di def njekk ci moom ah di ko defal ay teraanga <clears throat> parce que mooy yonent ba lay saar saam mooy yow li ngay def du moom mu ko defal de sa bopp ko defal waaw moo tax la waaja waxoon shaayir ba waxoon wax na dëgg maa madaxtu mu eh, maa madaxtu muhammad muhammadan bi qasidati walakin madaxtu qasidati bi muhammadin allah mu ne man tàgguma sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sama xasida yi mais sama xasida yi laa tagge bi ma leen bëggee tagge sama xasida yi sayyidina muhammad laa laa wax ndax moom boo ko waxee rek moom moo lay tagg moom mooy tagg li nga mooy fu lu mu dugg rafetal waaw <laughs> bon nañ bàyyi ba boobu daa am ma fàttali wufuut ba waaja euh, kii <laughs> ñoom ñoom ñoom kii ibn Husayn ama al Aqra al Aqra ibn Hisn waaw <laughs> fa inna fa inna madhi zayn wa dammi shayn <laughs> yonent ma ne bu ma meroo oh, bul tax ma mer parce que boo ma meree gis nga man maay koo xam ne boo génnee ma kontaan bu ma la taggee sama tagg moom lu rafet lay doon waaw ñépp gis mais nag boo merlooyee ba mam bu ma la ngàññee <laughs> mooy gars yi gis gis nga kaw kaw yi li ñuy wax mais seen yoon yonent ma le sa sa ja <laughs> say nga képp ku xam ne lu ñaaw lay doon ñépp xam ne wuu sa waay wax na ko lu gaaw waaw loolu mooy lu dul loo xam ne daanaka dootul fay ci yow <laughs> ñu ne ko daakalla lii nga wax nag loolu mooy buur yàlla buur yàlla moom ku mu tagg ku mu tagg moom mooy yow moom sa lépp ay rafet waaye nag ku mu kii safaan bi nag mooy foo jaar ñépp xam ne baaxoo dañu koy tudd fu ne ku wet di laajal Firawna waaw voilà kon mu ne dafa bokk ci ñi nga xam ne ci wàllam saar ñi bari woon ñu doon def teraanga di indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam berndal di ko ki mu ne ñetti ñi Seydina Sa'd ibn Ubaadatu loolu gisoon nañu ko li ñu doon gis tarjama wa Umaaratu ibn Hazm ne Umaaratu ibn Hazm ci la woon wa Abu Ayyub di Abu Ayyub al-Ansaari mi nga xam ne këram la Yonent bi alayhi salaatu salaam daloon bi muy agsi Madiinatul Munawwara ak kat Sa'd ibn Mu'aaz ah Siddiqul Ansaar ah Seydina Sa'd ay Allah dafa teel a génn àddina nag oh moo tax ñu gëj koo tudd quoi mais gisoon nañ tarjamaam wallaahi alhamdu wal minna siddiqul ansaar seydina Sa'd ibn Ubaada non Sa'd ibn Mu'aaz Sa'd ibn Ubaada moom mi nga tuddee keroog yàggul waaw Hunayn moo ñëwoon ne Yonent bi alayhi salaatu salaam ah am na ci waa lansaar yi ñoo xam ne kontaanuñu de tawax nañ lii de mu ne ko yow loo ci nekk mu ne ko ah man de lan moo ci sa position mu ne man de kenn laa rek ci samay ñoom waaw maa ana illaa rajulun min qawmi man nekk ma lu dul kenn rek ci samay ñoñ waaw léegi kon euh, mu ne kon bokk na ci ñooñu doon teral yonent doon indi ay teraanga kër yonent bi aleyhi sa wa salaam mu ne Umaaratu ibn Hazm mii ci la woon mu ne li qurbi jiwaar yi ndax dañu dëkk mooy dañu jege woon fi yonent kër yonent bi aleyhi salaatu wa salaam xam nga naa Abu Ayyub moom fa la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daloon en attendant tabaxal ko li nga xam ne mooy jàkka jëkkëram yi ñii nag tamit soriwuñ woon dañoo jege woon foofu këru yonent bi alayhi salaatu salaam ndax jegewuñ jege woon dëkkaale eh, bi nga xam ne ci la ghazwatu Badr amee nee na imaam Ibn Sa'd nee na fekke nag te loolu waa kii eh, imaam Ibn Abdul Barr al-Andalusi radiyallahu ta'ala nee na waa ahlul maghazi ñoom ñépp dëppoo nañu ko ne moom mii non seulement fekke woon na Aqaba waaye ñu ëpp ci ñoom nee na ñu fekke woon na ghazwatu tamit fekke woon na ghazwatu Badrin moom minal Badri yi moo na imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi mu ne wa kaana aqabiyyan badriya mu ne moom ci waa bay'atul Aqaba fekke woon na ko taw ci waa ghazwatu tamit

doom bi mujj Tabuk waaw léegi euh, loolu la imaam Ibn Sa'd di nettali que ne moom mii luy wane ne fekke na ghazwatu Tabuk mu ne keroog bi alayhi salaatu wassalaam wàccee al-Hijr mooy boo gisee euh, imaam ibn Isaaq al-Hijr mooy diyaaru Samb waa kër yonent Yàlla Saalih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam bi muy dem Tabuk ci yoon bi daf fa jaar waaw bam fa jaaree nag